أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يسألونك عن الله يسألونك عن الأهلة عن الأهلة عن الأهلة يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس وليس البر بأن تاتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى ولكن البر من اتقى ولكن البر من اتقى الله بسم الله waatul buyuuta waatul buyuuta min abwaabihaa wattaqullaaha la'allakum tuflihuun waqaatiluu fii sabiilillaahi allaziina yuqaatiluunakum wa laa ta'taduu inna allaha la yuhibbul muhtadin inna allaha la yuhibbul mu'tadin inna allaha la yuhibbul mu'tadin hmm? waqtuluha haythu waqtuluha واقتلوهم حيث يقفتموهم حيث ثقفتموهم واقتلوهم حيث حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والقتل الفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم صدق الله العظيم li nga waxoon na wa yasalunaka an illahillah waaw ci qiraa Naafi' wala wasla beneen bi ci des mooy bi ma ne bi inna allaha la yuhibbul mu'tadin en fait boo nee la yuhibbul muhtadin voilà inna allaha la yuhibbul muhtadin muhtadin mooy ñi gindeeku mu'tadin mooy jalgati waaw boo nee yàlla bëggul ñi jalgati loolu la alxuraan wax waaye waxul ne bëggul ñi gindeeku waaw <laughs>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 ak ci ay rida muy yére bi nga xam ne moom mooy nekk ci kaw muy laxasaay gi nekk ci kaw wal uzur ak lambaay gi mu gisoon nañ ci ne soxna Aisha radiyallahu anha naan wa labisat Aisha radiyallahu anha siyaban asfarata wa hiya muhrama gisoon nañ ne moom soloon na yére mi nga xamante ne dafa am dañ koo cuubi woon euh, sorte mooy kartam fekk nag moom mu daal nekkoon ko armal naka noonu doon na wax naan laa talassam wala tatabarqa wala talbas sawban bi warsin wala zafaran euh, mu ne doon na wax naan bul di jël bul di def lépp loo xam te sa day muur sa euh, gémmiñ naka noonu tamit euh, ak lépp loo xamante ne yëre la boo xam ne dafa am wars wala zafaran maanaam boo xamante ne kon loo xam ne buñ ko raxasee day daal di bi ci ci yaramu nit ki gisoon nañ ci tamit wax sayyidina Jaabir radiyallahu anhu bi nga xam ne moom la waxoon ne laa aral mu'asfara tiba man de gisuma ne li nga xam ne mooy al mu'asfar li nga xam ne dafa am asfar mu nekk ne gëtt la naka noonu soxna Aysa radiyallahu anha gisul woon yéen takkaay ak yére yi nga xamante ne dañoo ñuul ak yére yi nga xam ne dafa am maa'ul ward maanaam muy rose wala xuffu pour jigéen gi gisu ci woon maanaam gisu ci woon dara lu ci aay lam tara Aysa radiyallahu anha ba'satul wax sawbil aswad wal muwarrad wal xuffi lil mar'a comme ni noonu lañ ko gise woon gisoon nañu wax Ibrahim ibn Yazid an-Nakha'i rahimahullah mu ne la ba'sa an yubdila thiyabahu maanaam aayul ci mu wecc yërim maanaam mu sol benn yëre armala ko ba ci digg ba maanaam mu jekki-jekki maanaam sangu wala mu simmeeku solaat beneen yëre bu bees boo xam te ne bokkut ak booba waaye loolu yëpp ci sartu moom mooy ne yére bu ci nekk dafa war a matale ay sart yi nga xamante ne moom la ñuy euh, moom la ñu war a aje ñu gisoon ci hadith sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma nga xamante ne moom la doon wax ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam bi mu demee jóge Madina mu peñe woo ba pare maanaam diw yaram bi euh, euh, sol nag izaaram ak rida am te moom ak sahaaba mi radiyallahu anhum wa waddahana mu ne wa labisa izaarahu wa ridaahu huwa wa ashaabuhu radiyallahu anhum man falam yanha an shay'in min al-ardiyati wal uzuri tulbasu illa al-muzaafarata allati tarda'u ala al-jild loolu kon moo taxoon mu indi woon xadis boobu gisoon nañ ko ne bi ginnaaw bi mu peñe woo ba diw dafa sol nag isaar làmbaay bi ak yére bi nga xam ne moom la ñuy lax lëmasoo ci kaw fekk moom moom ak sahaaba mi radiyallahu anhum te terewul dara mu ñu sol ci loo xamante ne làmbaay la wala boog yëre boo xamante ne dañ ko lëmasoo ci kaw Euh, bu ñu mën a sol lu dul loo xam te ne muzaafara la maanaam moo xam loo xam dafa am zaafaraan ngir ne day yàbbi ci kaw euh, yaramu euh, nit ki naka noonu gisoon nañ ci baabu man baata bi Zul Xulayfa hatta asbah buntu ki nga xamante ne dafa fanaan ci Zul Xulayfa ba xëy maanaam kooku gisoon nañ ci muallaq bu hadiis sayyidina Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma mu jëla ko ci yenente bi sallallahu alayhi te loolu mooy lanu weesu woon gisoon nañ ci tamit hadith sayyidina Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu mu jële ci Yonent bi alayhi salatu wassalam mu ne Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne salla an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam bil madinati arba'a wa bi Dhil Hulayfati rak'atayn thumma bata hatta asbaha bi Dhil Hulayfa falamma rakiba rahilatahu wastawat bihi ahalla mu ne yenent yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam dafa jullee ci madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam ñeenti rakka ba ñu demee ba Zul Xulayfa mu julli ñaari rakka topp nag mu daal di fay fanaan mbete euh, suba daal di jot mu bi ci bu xëyee ci la euh, ca Zul Xulayfa foofu nag la ba mu yéegee nag war ci kaw euh, ci kaw war waayam ci kaw gëléemam gi nga xam ne ci la tegoon ay bagaasam foofu nag ci la daal di ba mu yemoo Euh, ci la daal di tàmbalee yëkkati kàddoom maanaam ci di talbiya naka noonu gisoon nañ jëmmi xadis boobu radiyallahu taala bu sayyidina anas radiyallahu anhu waaye fii dafa dafa leeral ne salla zuhra bil madinati arba'an wa salla al asra bizil xulayfati rak'atayn ne euh, madina la jullee ñaari rakka maanaam ñeenti rakka yi naka noonu daal di ca zul xulayfa jullee ñaari rakka euh, takkusaan Euh, te fii tamit riwaaya bi mooy bu Abu Qilaaba bi moom dafa ne wa ahsibuhu baata biha wa bi biha hatta asbah ne damaa njort ne dafa fanaan mbete mu xëy maanaam kon foofu la wuuteeg riwaaya bi ñu wees mooy bu Muhammad ibn al-Munkadir bi rahmatullahi ala al-jamii gisoon nañ ci tamit baabu raf'a as-sawti bil ihlaal bunt bi nga xamante ne mooy wax yëkkati gi ñuy yëkkati kàddu gi ci E, di ihlal maanaam di yëkkat di e, tarbiya di wax di di tarbiya ñu gisoon ci jëmmi xadis sayyidina anas boobu radiyallahu taala anhu ba tey waaye dafa am lu ci yokkoon e, muy ci riwaaya bii nga xamante ne moom la Hammad ibn Zayd solo ci moom ci ci Ayyub as mu solo ko ci Abu Qilaaba mu jël sayyidina Anas radiyallahu anhu moom daf ni wa sami'tuhum yasrakhuna biha bihima jami'a moom dégg naa leen ñu koy yuuxu di wax ca kaw ñoom ñaa ñoom ñaa ñëpp maanaam mooy di di wax ne ah, ñu ngi aj ak ñu ngi umra ñoom ñaa ñëpp muy ihlal muy talbiya ci aj labbayka allahumma hajjan wa umra maanaam loolu euh, wala boog labbayka allahumma umratan fi hajj wala wax ju mel noonu kon loolu day dëgëral tamit ne yenent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam xiraan la defoon comme ni nga xamante ne noonu lañ ko ci lu dul benn du ñaar te xadiis yi nga xamante ne jot nañ ko romb léegi imam al-Bukhari rahimahullahu taala daan ne baabu talbiya bunt bi moom mooy bunt bi nga xamante ne dafay wax tab talbiya talbiya nag moom euh, mooy bu jugee ci labbaa maanaam labbaa mooy wuyu na Euh, maanaam bu boobaa ak talbiya moom mooy nangu wax wuyu gi nga xamante ne euh, mooy euh, wuyu gi ñuy nit ki di wuyu loolu mooy ak talbiya comme masalan bu bu ñu woowee nit mu maanaam bu bu boro maanaam mu ne labbayka maa ngi lay wuyu loolu moom mooy labbaa loolu moom mooy baatu wuyu naa wuyu loolu nag li nga xamante ne moom la borom borom kon maanaam lii. dañ koy war a def te mu nekk loo xamante ne lu ñu yoonal la mu nekk ponk ci wala boog loo xamante ne lu ràññeeku la maanaam lu mu bon bon nga def ko benn yoon ci aj bi dafay daal di képp koo xamante ne da ngaa aj te ko benn yoon maanaam da ngaa war a da nga daal di dabaatal maanaam mu nekk loo xamante ne lu ràññeeku la comme ni nga xamante ne noonu la leere loolu nag ah, moom moo tax bu ñuy wax dañ naan bu ñuy wax ihlal googu maanaam wax jooju nga xam ne moom la ñuy wax ca kaw maanaam talbiya gi moom moo tax ñuy wax maanaam ngir ne dafa am teqantal diggante al ihlal ak talbiya comme niñ ko waxe woon suñ jotaay bi weesu mooy ne te dinañ ci ñëwaat ci kanam insha allah taala mooy ne talbiya moom mooy jëmmi wax labbayka allahumma labbayka maa la bokk nga wax labbayka amma li nga xamante ne moom mooy al ihlal mooy nga yéegite rek sa bi ca kaw maanaam ànd ak ceeg ca warte loolu moom mooy li nga xamante ne moom moo leen wutale mu ne qaala bil isnaadil muttasil fi al kitaab lay haddathanaa Abdullah ibn Yusuf te moom mooy Abu Muhammad al-Kula at-Tinnisi qaala akhbaranaa Maalik muy Anas ibn Maalik Abu Abdullah axbarana an Naafi' te moom itam mooy Abu Abdullah di mawla ibn Umar Naafi' ibn Hurmuz muy an Abdullah ibn Umar muy ibnul Xattaab radiyallahu ta'ala anhumaa sahaaba Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam al-asari radiyallahu anhu anhu mu ne naka talbiyata mu ne ne naka talbiyata wala an na li wér bu wóor mooy de talbiyata maanaam talbiya bi nga xam ne moom la rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam wax maanaam yenente naka la doon waxe maam naka la doon defee talbiya moom mooy def daan wax naan labbayk allahumma labbayk labbayk la sharika laka laka labbayk inna alhamda wan ni'mata laka wal laa sharika lak noonu la ko doon waxee maanaam labbayka allahumma labbayka wuyu naa la maanaam allahumma yow buur yàlla bis tuuri rafet ak melo yëkkati ko yi labbayka wuyu nañ la labbayka wuyu woon nañ la maanaam kon nga gis ne euh, wuyu googu maanaam wax gi nga xam ne moom lañ koy baamu euh, comme ni nga xam ne noonu la ko borom subhaanahu wa ta'ala di wax naan farji al basara karratayni yanqalib ilayka al basaru xaasi'an wa hasiir maanaam Euh, boo xoolee asamaan si mu ne hal tara min xalqi rahmaan fii xalqi rahmaani min tafawut maanaam ndax gis nga ci mbindu borom bi subhaanahu wa taala bi mu nga xam ne mooy aju fees de léegi yërmande gis nga fi sutante maanaam loo xamante ne dafa sutante loo xam ne dañuy gis ne kat bi imperfection la mu ne la kon farji al basar hal tara min futur na nga daal di delloo si gis gi maanaam xoolaatal bu baax ndax di nga ci gis fenn fu xar foo xamante ne dañ naan fii de war nañ koo daa daaxaat wala fii war nañ koo raaxaat wala fii war nañ koo fu defaraat summa rji'il basara karratayni topp nag maanaam nga wëlbatiwaat sa bët ñaar yoon maanaam foofu li muy teg mooy karratan da karra maanaam yoon ginnaaw yoon maanaam moom mooy loo ko mënti def lu mu bari bari bari benn la loolu tamit labbayka allahumma labbayka labbayka la maanaam loolu labbayka labbayka maanaam répété waat labbayka li muy tekke mooy maa ngi lay wuyu ginnaaw wuyu gi ma la wuyu tamit faww damay wëlbati ko waat daa iman di la wuyu si lan lay tekk maanaam yow buur yàlla mi ci turi rafeti ak melo yëkkati ko yëg laa sharika laka amul laa sharika def bokkaale amul bi lenn dañ ne lay bokkaale laka ñeel la yow buur yàlla labbayka wuyu naa la de maanaam kon maa ngi lay wuyu ci bu njëkk bi maanaam kon mooy di tekki ne kon wuyu naa la la njëkk wax ba pare daal ne labbayka labbayka maanaam wuyu naa la wuyu naa la waaye laa sharika laka aw déef amul dan la leenu liñ lay la labbayka maa ngi lay wuyu maanaam mooy wuyu gi da ajuma ko ci dara téyewu ma ko dara ndax yow da gaza amul dend amuloo kuñ la mën a bokkaaleel yow buur bi subhaanahu wa ta'ala moo tax daa iman maanaam te lii euh, euh, mu ne innal nga naka cant dëgg dëgg cant sant ga nga xam ne yow borom bi subhaanahu wa taala moom nga santoon sa bopp laataa dara am maanaam ca azal nga sant sa bopp ngir sa bopp ci sa bopp jaare ko ci sa bopp loolu yëpp maanaam ngir sant gi nga xam ne ba nga xamee lottu mbindeef yi ci sant ci sant la nga santal sa bopp loolu yëpp sant googa moom mooy jëm yi dëgg dëgg cant bi dajale mboolem xeetu cant yi loolu yëpp wan ni'mata ak xéewal xéewal ni'ma maanaam moom mooy xéewal bi nga xamante ne moom bu waaye nag comme alxuraan su waxee ni'ma kooku xéewal lay tekki waaye bu waxee naama mooy xéewal gox ah, ma wa naamatan kaanu fiha faakihina fazarni wa ulil maanaam bàyyee maag wa ulil naamati boroomu maanaam xéewal yi nga xam ne maanaam mooy day jayaate maanaam xéewal luy loo xam ne daa am forme xéewal nekk luy musibalaate alors que bu dee dañ koo kasra li muy tekk moom mooy xéewal la goo xam ne daa am jariñ waaye bu dee naama nga xam ne xéewal la goo xamante ne day jayaate maanaam loolu luy nuru xéewal la maanaam lu yor forme xéewal la maanaam loolu kon waaye fii nag mu ne ko am ni'mata mooy xéewal laka ñeel na la wal mulka ak maanaam nguur gi mboolem nguur gi nga xam ne moom moo nekk ci asamaan ak suuf yi lépp yow yaay borom la sharika lak amul dara leef loo xam ne def na la ko bokkaale maanaam kon wax jii day tegtale maanaam ni kii nga xamante ne moom mooy ak wax jii nga xamante ne moom lay wax di dem ci borom bi subhaanahu wa taala maanaam ba muy tàmbali di yëkkati kàddoom di jëm ci buur yàlla subhaanahu wa taala mi ngi mi wane ne moom kat dafa toroxlu ci kanamu borom bi subhaanahu wa te mi koy wuyu ji ngir ne maam Ibrahima alayhi salaatu wa salaam moom mooy ki nga xamante ne moom moo woote woon wa azdil linnaasi bil hajji ya'tuuka rijaalan wa ala kulli daamirin ya'tuuna min kulli fajjin amiiq comme li nga xam ne noonu la ko borom bi subhaanahu wa ta'aala waxe maanaam ne digalal nit ñi maanaam woowal nit ñi woola wa azdil linnaasi fil hajji woowal nit ñi ci at maanaam ñëw acca wuyu ci borom bi subhaanahu wa ta'aala ñun jublu ci ci moom maanaam jublu googu nag moom day wax ne moo tax yattu yattuuna rijaalan maanaam dinañ dikkee yattiina rijaalan dinañ dikkee ak ay tànk wa ala kulli daamirin ak ci kaw gépp xeetu war waay maanaam kon loolu moom mooy wane ne maanaam kon ñooñu ñu naan labbayka mooy yàlla nag woote gañ la gaaw a woote woon wax ko sa yenent maam Ibrahima alayhi salaatu wassalaam su yenent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam ñëw feddali ko ñun ñu ngi ñëw jëla wuyu si ci googu wuyu maanaam di toroxlu ci yow te di wane ni ñun kat duñu dara yow yaay guur bi ñu ngi lay sant di seede ne mboolem xeetu cant gi ak dëgg-dëgg sant ak xéewal yépp ak nguur yi lépp yow yaay borom subhaanahu wa taala comme nag yow yaay buur ñun ay jaam rek lañ ñu ñi nii di ñëw ànd ak suñu tërëxlaay ànd ak li nga xamante ne moom lañu ñu mel maanaam euh, wàcce bi nga xamante ne maanaam feeñal gi ñu gën a feeñal suñu njaam di jël buumu jaam bi jox la ko yow buur yàlla subhaanahu wa taala kon loolu moom mooy li nga xamante ne Euh, maanaam maanaawu lam maanaam maanaa la yoo xamante ne baat bi daf koo làmboo maanaam loolu kon day tegtal na képp koo xamante ne da ngay aj da ngaa war a yëgal sa bopp ne yaa ngi jëm ci buur bu màgg waaye yow tekkiwu loolu bari maanaam wala daanaka tekkiwu dara sax maanaam loolu mooy li nga xamante ne mooy li ràññeeku ci jaam bi hadith bi imaam al-Bukhari rahimahullah dana ko indiwaat hadith numéro cinq mille neuf cent quinze imaam Muslim indi na ko yoon hadith numéro mille cent quatre-vingt-quatre imaam Abu Dawud indi na ko hadith numéro huit cent douze imaam at-Tirmidhi indi na ko hadith numéro mille huit cent vingt-cinq ak mille huit cent vingt-six imaam an-Nasa'i indi na ko deux mille sept cent quarante-sept ba imam Ibn Maaja na ko xadis numéro deux mille neuf cent dix-huit imaamu Maalik mi nga xamante ne maanaam moom xadis bi ci càllale googu mooy ci lañ ko imam al-Bukhari rahimahullahu taala jëlee ci eh, eh, ci Muwattaam moom eh, mi ngi koy indi mi koy mi ngi koy indi xadis numéro neuf cent trente-deux maanaam loolu nag Euh, loolu nag euh, mi ngi imam al Bukhari maanaam dafa am nag loo xamante ne moom la ci yokk maanaam mooy Seydina Abdullah ibn Umar mu def ci yokk ne wa kaana Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma yazidu fiha labbayka labbayka labbayka wa sa'dayka wal khayru bi yadayka labbayka war rahba'u ilayka wal amal maanaam euh, di wax ci borom bi subhaanahu wa ne ko ñu ngi lay wuyu ñu ngi lay wuyu ñu ngi lay wuyu maanaam wuyu naa la wuyu naa waaw ak tamit wa saadayka maanaam ak texe gépp xeetu texe maanaam jub ñëw naa ci xam ne ñëw ci yow loolu moom ci la gépp xeetu texe nekk wal xayru bi yadayka yiw yi yëpp tamit ci sa loxo la nekk yow buur yàlla subhaanahu wa taala labbayka maanaam wuyu naa la war rahba u ilayka mbooleem xemmem téefi yëpp ci yow la nekk maanaam wal amal ak jëf yëpp ñi ngi ñëw jëm jëm jëmale nañ ko ci yow maanaam suñu lépp amul lenn luñ la bàyyee loolu nag tax na ba borom xam-xam yi rahmatullah alayhim di wax wuute ndax mëneef na ci yokk wax ji waaw wala déet ñu gis ne Seydina Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma doonu ko woon def su fekkonte ne xamul woon ne loolu lu dagan la lu ñu mën a def la maanaam ngir ne baat bi yokk giñ ci yokk euh, du lu dul rek maanaam ngir wane ne ñu ngi wuyu yàlla maanaam loolu mooy maanaawul talbiya bi comme que maanaa bi mi ngi fi ba tey dañ koy daal di defal maanaam lool tamit dañ ci jàngee ne am na maanaam bi maanaam du jëmmi kàddu bi ci boppam maanaam ni faw munoo wax lu dul lii maanaam déedéet tegtalewul loolu waaye nag loolu lu ëpp ci maanaam lu bëree bëri ci borom koo xam ne tamit rahmatullahi alayhi bañ nañ ko maanaam ne nañ yem ci li nga xamante ne moom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan def ngir ne loolu moom mooy li gën liñ mën a def amma li sayyidina Abdullah ibn Umar def radiyallahu anhuma maanaam moom dafa xiyaase mbir mi ci ne euh, kàddu gi comme que liñ ci namm moom mooy wax loolu rek maanaam liñ ci namm moom mooy di. Euh, màggal borom bi subhaanahu wa taala di ko wane ne ñu ngi lay wuyu ñun ak maam ñu ngi indi lépp di ñëw ci yow maanaam kon lool moom moo tax ndolleent ji mu ndool dolli loolu yàqu ci dara am na tamit ñoo xam ne dañoo jàpp ne daf kaa déggee ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam amaan na wallahu a'lam xadis bi kon euh, imam ahmad indi na ko tam lu bari kon dinañ gis ne xadis bi waa asxaabu kutubu sitta euh, ñoom ñépp indi nañu ko rahimallahu al-jamii' wa qaala bil-isnaad al-muttasil fi al-kitaab ilayhi haddathanaa Muhammad ibn Yuusuf te mooy al-Firyaabi Abu Abdallah al-Firyaabi ad-Dabbi rahimahullahu ta'aala mu ne qaala haddathanaa Sufyaan te mooy ibnu Sa'id ibnu Masruq as-Sawri an al-A'mash muy Sulayman ibnu Mihraan al-Kaahili al-Asadi euh, euh, rahimahullahu ta'ala an Umaara euh, muy ibnu Umayr at-Taymi di waa Kuufa rahimahullahu moom mi ngi bokk ci ñeenteelu génération bi mi ngi génn àdduna ci cinquième année ginnaaw wa alihi wa sallam an Abi Atiyya te moom mooy Euh, al-Wadi'i euh, rahimahullahu ta'ala dañuy wax ne turam moom mooy Malik ibn Amir am na ñu wax euh, yeneen i wax waaye Malik ibn Amir mooy li gën a siiw rahimahullahu ta'ala Euh, ci turam muy Abu Atiyya al-Wadi'i al-Hamdani di waa Kufa euh, bokk ci ñaareelu génération bi ah rahimahullahu ta'ala euh, génn àdduna soixante-dixième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa mu nekkoon taalibe ci soxna Aysa mu naan Aysata ummul mu'minin radiyallahu maanaam waa Kufa yi mooy taalibe Seydina bu ibn Mas'ud radiyallahu anhu wala bokk ñu nekk tamit taalibe Seydina Ali lu ëpp dañuy nekk taalibe tamit soxna Aysa radiyallahu anha maanaam ngir dañuy ñëw Madina di ko seet si maam di jàngee ci moom radiyallahu ta'ala anha muy sax Aisha bint Abu Bakr radiyallahu ta'ala anha ummul mu'minina annaha qalat nee moom inni naka man kat la a'lamu giñ xam naa kayfa ana naka kaana la nekkoon annabi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam yu labbi doon waxee doon defee talbiyaam bi maanaam doon wuyoo borom bi subhaanahu wa taala ci woote googu nga xamante ne moom la woote woon daf doon wax naan labbayk allahumma labbayk labbayk la sharika laka labbayk inna alhamda wan ni'mata laka maanaam kon loolu moom la ca maanaam bu ñu xoolee moom dañu euh, gis ne ci riwaaya soxna Aysa bi radiyallahu taala maanaam am na loo xamante ne moom moo ci des mooy wal mulku la sharika lak maanaam te loolu bu ñu xoolee euh, riwaaya bi nga xamante ne euh, moom mooy bu Euh, Seydina Abdullah ibn Mas'ud bi radiyallahu ta'ala euh, euh, imaamu Maalik laa bëgg a wax imaamu Maalik bi Seydina Abdullah ibn Umar bi radiyallahu ta'ala anhuma moom daan na ci yokku yeneeni wax comme labbayka labbayka labbayka wa sa'dayka wal xayru bi yadayka labbayka war rahba'u ilayka wal amal maanaam kon loolu yëpp day tegtale ne wuute yi nga xamante ne moom lañ ci wuute ci kàddu yooyu waaye li nga xamante ne moom mooy li sax maanaam moom moo tax xadiis sayyidina Abdullah ibn Umar bi radiyallahu anhuma moom mooy bi gën a dëgër ci buntu bi moo tax eh, imaam al-Bukhari jiite ko maanaam mu ñëw ci asahul asaanid Abdullah maanaam imaam Maalik an Naafi' an Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma mu ñëw ci Muwatta loolu day dëgëral lool mu ne waaye nag taaba'ahu maanaam eh, eh, bokk maanaam kii nga xamante ne moom mooy Sufyaan ibn Sa'id as-Sawri Euh, ki Abu Muawiya muy ad-Darir euh, rahimahullahu taala mooy Muhammad ibn Hazim as-Sa'di rahimahullahu taala maanaam indi na ko maanaam mutaabaana maanaam toppta topp solo na jëmmi xadis bi euh, comme ni ko Sufyan ibn Sa'id as-Sawri solowee Abu Muhammad ibn Khazim comme niñ ko xamee at-Tamimi rahimahullahu taala muy ab ad-Darir maanaam ngir amee ñeenti at la silmaxa moo tax ñu naan ko ad-Darir moom Euh, ci juróom-ñeenteelu euh, génération bi la bokk mi ngi génn àdduna cent treizième année génn àdduna cent quatre-vingt-quatorzième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam comme ni nga xam ne moom it hadiis am ñu ngi ci kutubu sitta an al-A'mash mu Sulaymaan ibn al-Kaa'ili rahimahullahu ta'ala min al-Asadi al-A'mash di imam bu mag bokk ci cinquième génération bi génn àdduna soixante et unième année génn àdduna cent quarante-cinquième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ne wa qaala Shu'ba maanaam moom kon al-A'mash da ko jële maanaam ci jëmmi càllale gi an Umara an Abi Atiya an Aisha ummul mu'minin radiyallahu ta'ala anhum ajma'in mu ne wa qaala Shu'ba mu ne Hajjaj amirul mu'minin rahimahullahu ta'ala mun a qaala akhbarana Sulaymaan te moom mooy ibnu Mihraan maanaam mooy al-Kaahili moom mu ne sami'tu Khaysamata uh, uh, an Abi Atiyya maanaam mooy Khaysamata ibnu Abdurrahmaan uh, ibnu Abi Sabra maanaam moom kon moom la solowee rahimahullahu ta'ala muy al-Ju'fi al-Kufi rahimahullahu ta'ala bokk ci ñetteelu génération bi Euh, génn adduna ci euh, ginnaaw maam entre quatre-vingt-quatre quatre-vingtième année ak quatre-vingt-dixième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom moom ci riwaaya Shu'ba ibn al-Hajjaj moom moo solo ci Abu Atiyya ah, maanaam euh, kon bu boobaa dootul Umaara mais Xaysama la maanaam ci moom la solo mu solo Abu Tayyib mu nan na woon nako moom xat nee na sami'tu so dégg naa Aysata ummul mu'minin radiyallahu anha maanaam gis ne kon euh, euh, ki nga xam ne moom mooy euh, al-A'mash rahimahullah dafa solo hadith bi ci ñaari nit maanaam ci ñaari sëriñam muy Umaara ak Xaysama ñoom ñaar ñii kenn ku ci nekk solo hadith bi ci Abu Atiyya moom mu solo ko ci soxna Aysa radiyallahu ta'ala anha hadith bi imam al-Bukhari ah, imaam Bukhari rahimahullahu taala fii rek la ko indi naka noonu waa xaabu kutubu sitta ñoom ñëpp kenn indiwu ko ci ku dul imaam te fii rek la ko indi maanaam kon imaam Bukhari dafa wéetu wax xadis bi amma euh, imaam Ahmad nag solo na ko rahimahullahu taala ci xadis numéro vingt quatre mille quarante vingt quatre mille six cent quatre vingt dix vingt cinq mille quatre cent quatre vingt vingt cinq mille neuf cent dix huit vingt cinq mille neuf cent trente vingt-six mille soixante et un ak vingt-six mille soixante-deux kon ñu gis ne waa saabu kutubu sitta ñoom ñëpp kenn indiwu ko ci kuréel imam Bukhari rahimallahu al-jami' mu ne baabu tahmidi wa tasbih wa takbiri qabla al-ihlal 'inda ar-rukubi 'ala ad-dabba mu ne baabu bunte ngi nii boo xamante ne day leeral ak tahmidi cant gi maanaam bi sant buur yàlla subhaanahu wa taala wa tasbih ak di sabbal di jëfandikoo baatu ak tas tahmidu mooy alhamdulillah ak ak tasbihu mooy sabbal gi mooy subhaanallah wa takbiru ak kabbar mooy di wax allahu akbar loolu yëpp qabla al ihlaal lu jiitu ñu yëkkati kàddu yi ca kaw ci di talbiya maanaam moom lu jublu ci ihlaal gi inda ruku bi bi nga xam ne moom la ñuy war a ala daabba ci kaw daabba gi maanaam kon li nga xamante ne moom mooy waruwaay yi nga xam ne moo la loolu nag moom mooy boo nekkee ci miqaat bi maanaam nga xam te ne da nga war a départ maanaam laataa ngay départ maanaam laataa ngay def euh, ngay tàmbalee di talbiya daa di wax commencé wax subhaanallah alhamdulillah allahu akbar wala kaddu yoo xamante ne dañuy nekk kaddu yu jegewantoo ak loola maanaam naka tamit noonu la ñu soppee xattaa ci biir euh, ci biir aj bi maanaam wala boog jamono yi nga xamante ne nekkoo di def talbiya tamit maanaam ngay tudd bu yàlla subhaanahu wa taala di sabbal ak sant ak kappar maanaam di ko def tamit ci biir ak gi ak di wax yeneen zikkar yi nga xam ne lu deme nekk laa ilaha laa wala boog ngay jàng alquran wala boog yeneen xeetu zikkar yëpp yooyu yëpp lu ñu sopp la maanaam nit ki yitte woowu lu bëri bëri bëri ci jamonoom ci di def loolu loolu moom moo gën di waxtaanee maanaam euh, li xewoon maanaam lan la actualité yi wax ak li nga xamante ne yàlla tere nag ngay war a waxtaanee nag li nga xamante ne moom mooy film bi ak fan la Ligue des champions bi toll ak xeet yu mel noonu maanaam yooyu noonu dem ba Makka di waxtaanee yooyu moom loolu xaqiqatan mooy maanaam musiba la goo xamante ne daanaka musiba mën nañ ko koo kaw allahuma ba mu rex rek loo xam ne moo ko gën a garaaw maanaam kon lii yooyu nga xamante ne kon moom mooy eh, bu ñu nekkee ci Makka dafa bokk ci yi nga xamante ne kon moom loolu lañu war a eh, def amma nag li nga xamante ne tamit moom mooy li mat a leeral fii moom mooy ne euh, suñuy euh, maanaam euh, talbiya bi dafa nekk loo xamante ne dafa ràññeeku solo nañ nag ci imam Abu Hanifa rahimahullahu taala waaye loolu ak riwaaye la maanaam lu ñu solo la waaye du loo xamante ne wax la ju dëgër maanaam goo xamante ne ci xanafi yi rahmatullahi alayhim dañ koo bàyyi xel mooy ne kàbbar gi dana doy wëliif talbiya gi maanaam waaye nag li nga xamante ne mooy li wér te loolu daanaka mën na na ko du tuddee ijma mooy ne talbiya bi dafa ràññeeku waaye sabbal gi ak euh, kabbar gi ak sant gi ak yu mel noonu ak yeneen xeetu sikkar yi loolu dafa nekk loo xamante ne lu euh, lu lu lu ay ngëneel lañ yoo xamante ne maanaam du lu ñu ràññeeku boole borom xof yi dëppoo lañ ci ne ku ko waxul itam maanaam sa aj baax na amul dara lu la ciy war itam maanaam waaye nag dafa nekk loo xam ne sunna la muy sunna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam comme niñ koy gisee ci xadis bii nga xamante ne ci lañ jëm léegi mun a qaala bilisnaad muttasil fi al-kitaab la haddathana Muusaa ibn Ismaa'il te moom mooy al-Minqari al-Haafiz at-Tabuzaki rahimahullahu taala muy sëriñu imaam Buxaari ak imaam Abu Daawud rahimahullahu taala donc ay xadiisam ñu ngi ci kutubu sitta muy Abu Salamata at-Tabuzaki al-Minqari rahimahullahu taala bokk ci juróom-ñeenteelu génération bi génn àdduna ci weer rajab ci deux cent vingt-troisième année ginnaaw gàddaay yonent bi alayhi salaatu wassalaam moom mu ne qaala haddathana euh, Wuhayb moom mooy ibnu Xaalid ibnu Ajlaan al-Baahili rahimahullahu taala Abu Bakr nekk dàqantalam euh, bokk ci juróom-ñaareelu génération bi gën a àdduna cent septième année génn àdduna cent soixante-cinquième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam naka noonu ay hadiisam ñu ngi ci kutubu sitta mu ne qaala haddathana Ayyuub gisoon nañ ko ibnu Abi Tamiima as-Saxtiyaani an Abi Qilaaba euh, moom tamit gisoon nañ ko mooy Abdullah ibnu Zayd ibn Amr euh, rahimahullahu taala an Anas mu ibn Malik radiyallahu taala an maanaam xadis bi day gis ne kon ñoom ñëpp waa Basra lañ maanaam ñoom ñoo solo xadis bi ci ku njëkk ko ba ci ba ci Sayyidina Anas radiyallahu anhu maanaam annahu qaala moom mu ne salla julli na Rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam wa nahnu fekk ñun kat maaxoo ñi ngi an àndoon ak moom bil Madina te Madinatul Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wassalaam maanaam moom mu ngi fa julli az-zuhra julli tisbaar ak ba arba'an ñeent rakka la fa julli julli tisbaar wala asra mu julli takkusaan Dul Xulayfa ci Dul Xulayfa rakkatayni ñaari rakka maanaam nga xam ne bu mu génnee dëkk bi ba treize kilomètres après ci la dox maanaam bi ci yoonu Makka maanaam foofu mu daal di nga gis ne kon génn na dëkkuwaay yi foofu la daal di tàmbalee daal di wàññi maanaam kon boo génnee dëkk bi rek mën ngaa daal di tàmbalee wàññi bu fekkente ne da ngay wàññi nak noonu boo dee boole nga boole itam loolu tamit dañ ci xamee mën ngaa wàññi maanaam mën ngaa julli waxtu wi nga wi nga war a jullee maanaam nga julli ko léegi euh, doog a génn bu boobaa maam feeg yaa ngi ci dëkk bi doo wàññi waaye beneen mbir mën naa ne moom mooy waxtu tisbaar jot nga daal di génn ci biti ba ci biti doog a julli tisbaar ak takkusaan wàññi leen loolu tamit mën naa ne maanaam naka noonu tamit ñëw ba ci kanamu dëkk bi xam ne léegi ma yegg si maa ngi waaj a dugg si ci biir dëkk bi tisbaar jot na ma julli tisbaar ak tàkkusaan wàññi leen ko dugg ci biir dëkk bi maanaam loolu itam mën naa nekk te bu ba tàkkusaan jotee du ma julli waat maanaam yooyu yëpp mën naa ne summa topp nag baata mu daal di fanaan biha ca Zul Xulayfa hatta asbaha mbéte mu daal di xëy maanaam ko lool tamit gisoon nañ ci sunna boobu maanaam ne loolu mën naa nekk maanaam du rek ne faw da ngay daal di war a départ maanaam war a war a rek maanaam ñëw rek euh, faw da ngaa war a continuer boo yëgsee ci miiqaat bi ndax gisoon nañ ni Zul Xulayfa ci miiqaat bi la euh, bokkoon comme niñ ko gisee woon suma topp nag rakiba mu daal di war maanaam mu war war waayam hatta mbéte istawat Euh, mu yemmoo bi ci war waayam alal bayda ci bayda ci xur woowa mu daal sant yàlla mu di sant yàlla wa sabbaha mu sabbal wa kabbara mu kabbara summa topp nag ahalla maanaam mu daal di nag yëkkati kàddoom bi xajjin ci aj wa umratin ak umra loolu tamit dafa am ñaari mbir maanaam kon dañuy gis ne euh, suñu xoolee fi mu yëkkatee kàddoom maanaam fii Seydina Anas radiyallahu boo xoolee ci riwaaya bi mooy ne bayda foofu la tàmbalee lan talbiya maanaam foofu la da yëkkatee kàddoom ah, te bu ñu xoolaa xadiisu Seydina Abdullah bi radiyallahu moom ci garab gi la ko defe maanaam bi mu génnee ci jàkka ji ci la taxawee yëkkati doog ko wax ca kaw waaye gis nañu yeneen xadiis yoo xamante ne dañuy wax ne ma ngi ko defe woon ci jumaa ja laataa muy yéeg ci kaw ah, maanaam ci kaw ah, war waayam maanaam ñu gis ci ne kon ne euh, yenent bi sallallahu alayhi wa sallam xaqiqatan li mu def comme niñ ko gisee ci xadiis Seydina Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma moom moo ko leeral mu ne dafa yenent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa njëkk a yëkkati dox talbiya bi maanaam daf koo defee ci biir jumaa ji ba noppi maanaam dafa julli ñaar rakka toog ci jumaa ji def ko fa bi mu génnee ci biti mu daal di yéeg ci kaw war waayam ba war waay wa jóg taxaw bu doog koo defaat ay nit gis ko foofu jàpp ne foofu la ko njëkkee def mu daal di dem ba ca Bayda ci xurwa maanaam defar ko fa ñu bari foog ne tamit foofu la ko defee maanaam looloo tax imaam al-Bukhari nag rahimahullahu taala di leeral ne maanaam def gi mu koy def laataa muy yëkkatiwaat kàddoom maanaam mu def ko foofu ci talbiya bi du ne imaam al-Bukhari dama bëgg a wax nu foofu la ko njëkk a defee de ngir ne leeraloon na ne fële la ko defee a defee ci jumaa ja waaye li mu la bëgg a wax moom mooy fii le fait mu def ko fii maanaam mu kàbbar sant yàlla maanaam kabbar jul maanaam ak yu noonu yëpp xataa maanaam mëneef naa julli ci yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam itam ak wax laa ilaha illallah ak yu mel noonu dooga dooga e, yëkkati sa kaddu maanaam comme que saa yoo waree defaat talbiya bu bees mën ngaa daal di sabbalaat sant yàlla maanaam loolu la ci jublu maanaam loolu moom moo tax saa yoo naree defaat talbiya bu bees rek maanaam nga daal di santaat yàlla julli ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam wax ay subhaanallah alhamdulillah la ilaha illallah maanaam mënef naa jàng alquran ak yeneen ak yeneen mënef na koo def doogi yi di kàddu yi di wax labbayk allahumma labbayk labbayk la sharika laka labbayk innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak maanaam kon loolu moom mooy li nga xamante ne moom la ci jublu naka noonu itam mënef na koo def euh, maanaam kon mënef na koo tàmbalee c'est que mënef na koo def ci digg bi mooy mënef na koo tàmbalee itam loolu la ci jublu wallahu alam beneen bi ci des tamit biñ ci jànge mooy li mu wax ne summa ahalla bi hajjin wa umra maanaam topp mu daal di yëkkati kàddoom ah, ci ne labbayka allahumma hajjan wa umra maanaam moom mooy ne kon dafa def qiraan moom yenent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne a ahallan mu daal di yëkkati tamit seen kàddu ci talbiya an-naas min bihima ci ñoom ñaar maanaam kon lii day dëgëral li nga xam xamante ne mooy wa sami'tum yasrakhuna bihima jami'a li nga xamante ne moom la ci jublu moom mooy lii mu wax fii ne nit ñi ñoom ñu yëkkati seen kàddu bi ñu gisee yenente bi sallallahu alayhi wa sallam daal di wax loolo fa lamma ba nga xam ne qadim naa ci la ñu yegg nag maanaam bañ demee amara moom la digal annaasa nit ñi fa xallu ñu gin déñ ci seen ci seen euh, armal bi maanaam ñu denc seen armal bi xattaa mbete maanaam moom mooy lan mooy ñu def tamattu maanaam bi ñu demee ñu def umra bi ñu defee umra mu ni léegi nag ngeen daal di yéeg di deñ ci li nga xamante ne moom mooy seen euh, tan moom nag dafa kiraan moom yenente bi sallallahu alayhi wasallam waaye ñi nga xamante ne dañoo dem te yóbbaale wuñu seen hadiyu maanaam yóbbaale wuñu gëléem yóbbaale wuñu xar maanaam ñooñu mu wax leen nag léeg-léeg yéen comme que def ngeen umra bi ba pare léegi nag simmeeku leen ñu daal di simmeeku xattaa mbete kaana mu nekk yow yawmu tarwiya bisu euh, juróom ñetteel bi muy yow yawmu tarwiya ahalluwu ci la ñuy doog a nag yëkkatiwaat seen kàddu bi xaj ñu doog a wax nag labbayka allahumma xajjan ñu daal di yëkkatiwaat seen kàddu ci xaj Ah, waaye nag diggante bii tamit yelloowul maanaam nga simmeeku rek daal di nekkaat ci lu la neex da dégg nga nekk ci eh, eh, grand place yi di lu ne nga waxtaane ko lu ne nga def ko di xaar aj bi jot bu ko defee ngay juróom-ñetteelu fan bi nga doog a demaat daal waa waaw léegi xaar ma def aji ji loolu yelloowul maanaam li yelloo moom mooy xattaa boo simmeekoo yi nga xamante ne moom lañ la doon tere ci aj bi ci ak kuy umra yooyu dëgg la dina la dagan maanaam yooyu yëpp dina la dagan waaye lenn lañ lay lañ waaye nag li yellu moom mooy nga nekk fa ci yaa ngi ci néegu yàlla bi yàlla may la chance bu toll ni nga mën nekk ci fan yooyu nekk ci néegu yàlla bi maanaam biir julli deel jàng alquran ah di sikkar maanaam di fàttaliku borom bi subhaanahu wa taala di ko toroxlu ak yu mel noonu ak di fekke ay duruus yi nga xamante ne maanaam ñooy jàngale maanaam xam-xam ak yu mel noonu yooyu yëpp nga nekk ci yu mel noonu loolu moo gën a yelloo moos nga nekk foofu maanaam lu nekk nga fu nekk dugg fa marché bu ne dem fa waxtaane caaxaan yu nekk nga caa nga waxtaane ko ah, ak yu mel noonu yàlla nañu yàlla sàmm qaala moom mu ne wa naxara mu daal di lakk annabi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam badanaatun maanaam mooy ay gëléem bi yeddi yi ci loxoom xiyaaman di aji taxaw maanaam ngir ne gëléem dañ koy lakk maanaam loolu moom moo tax duñ ko tëral comme ni ñuy tëralee xar rendi gëléem du demee noonu maanaam ni mu maanaam day def ni bopp bi maanaam dañ koy maanaam loolu kon moom mooy euh, wuuteeg gëléem waa xat mu ne wa zabaxa waaye nag mu rendi moom rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam bil madinati ci madina kab shaymi ñaari xar yoo xam ne am la xaymi dañoo weex maanaam am nañu ne am lax mooy lu weex waaye boo xamante ne dafa añ am yu ñuul maanaam waaye nag weex ci xar mi am nañu ne am lax mi mooy ñu weex maanaam kuy yu weex tàll loolu wuute la ju borom xam yu wuute rahmatullah am ci li muy firi waaye daal xam nañ ni loolu ca Madina la ko defee tëgtalewul nag ne yenent bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam tëgtalewul ne maanaam dafa rendi xar mi maanaam daa dem bu ñibbi Madina doo koo rendi déedéet maanaam daa bàyyi woon Madina ñaari xar ndax yenent bi loolu la daan def sallallahu alayhi wa sallam maanaam moom bu daan tëbaski da daan tëbaski rendi xar benn bi ni pour man la ak sama waa beneen bi ci des pour sama xeet ñi nga xamante ne ñoom ñoo amul tëbaski maanaam loolu moom moom noonu la doon def sallallahu alayhi wa sallam maanaam bokkul nag ak fii nga xamante ne maanaam kon tekkiwul na daa dem ba Madina maanaam ci at bi bu ñu jeexee ba noppi fan yooyu noonu ba mu ñibbiwaat ba toog ay fan ñibbi doo ko def lool tekkiwul lool la ba dem maanaam ah, voilà loolu la la bëgg a wax mu ne qaala abu abdullah muy imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala mu ne qaala ba'duhum mën na nekk ne euh, ba'duhum fii mën na nekk euh, Isma'il ibn Ulayya mën na nekk Hammad ibn Salama ngir ne kenn ku ci nekk ci ñoom euh, solo nañ hadith bi ci moom mu ne an hadha maanaam li an Ayyub mooy ibn abi Tamimata as-Saxtiyaani an rajulin mu jële ci euh, beneen waay maanaam waajooju tamit euh, maanaam mooy abu mën na nekk abu Qilaaba rahimahullahu taala euh, dégg nga maanaam mën na nekk tamit ci keneen ki ci des mooy ba'duhum mën na nekk tamit Abdul Wahhab as-Saqafi maanaam ndax ñoom ñëpp so dañoo solo ñoom ñi Ismaïl ibn Ulayya Hammad ibn Salama Abdul Wahhab as-Saqafi ñoom ñi ñëpp solo nañ ci kan ci Ayyub as-Saxtiyaani mu ne an rajulin mu jëlee ci benn waay mooy Abu Qilaaba rahimahullah an Anas ibn Maalik radiyallahu mu daal di nettali lii nga xamante ne moom la nettali euh, kon euh, loolu euh, moom mooy mooy mooy mooy mooy ne léegi nag laaj bi fii am na benn laaj bi fi ñëw maanaam moom mooy comme boobu masala bi ñu njëkk wax ci hadith bi mooy ne eh, bi ne yonent bi sallallahu alayhi foofu la njëkk a waxee maam foofu la njëkk a talbiya mooy moom ci xadis bi mooy ci bayda loolu day wane ne Seydina Anas radiyallahu anhu gisul mbir yi bu baax maanaam am na lu mu fekkiwul ci mbir mi maanaam kon loolu xadis bi daf koy na waaye tamit eh, le fait que mu wax ne eh, dafa rendi fële ca Medina la rendee ñaari xar maanaam lool tamit. Euh, day tegtale ne maanaam ci ñi am na borom xam yu jàpp ne loolu day tegtale ne gisul mbir mi bu baax maanaam defe naa xam naka la affaire bi demee waaye euh, xaqiqatan liñ la waxoon rek lay teg maanaam ci li nga xamante ne moom lañ ci jota leeral biñ ci tollee wallahu a'lam hadith bi imam Bukhari lu bari la ko ni rahimahullah inna ko mille quatre-vingt-neuf dina euh, mille cinq cent quarante-six mille cinq cent quarante-sept mille cinq cent quarante-huit yëpp indiwoon na ko dina ko indiwaat euh, dina ko indiwaat euh, rahimahullahu taala hadith euh, numéro 1712 1714 1715 2951 5553 5554 5558 5564 5565 ak 7399 imam Muslim na ko hadith numéro 699 ak 1966 ak 1965 1966 imam Abu Dawud na ko hadith moom mille deux cent deux mille sept cent soixante-treize mille cent soixante-quatorze mille cent quatre-vingt-seize deux mille cent quatre-vingt-treize deux mille cent quatre vingt imam At-Tirmidhi na ko hadith numéro cent quarante-six ak mille quatre cent quatre vingt imam An-Nasa'i euh, moom lu bari la ko indi moom na ko hadith numéro trois mille cent vingt euh, Ahmad tamit lu bari la ko ni ko ñu gis ne hadith bi ashaabu kutubu sitta solo nañ ko rahimallahu al mu ne baabu man ahalla xiina stawat bihi rahilato baabu buntu man ka nga xamante ne ahalla dafa yëkkati kàddoom xiina jamono ji nga xamante ne istawat dafa yemmoo bi ci moom rahilato ak waruwaayam euh, maanaam euh, moom mooy ne euh, dëgg-dëgg yenent bi sallallahu alayhi wa alihi kon fi muy parce que buntu bee comme daf ko wax xadiis bi weesu mbir mi day indi lënt-lënt muy leeral la nag ne ne ne déedéet du foofu maanaam mu leeral la ne la bi dafa yëkkatiwaat kàddoom jamono ji nga xamante ne moom la waruwaay wi yéeg maanaam waruwaay wi taxaw yemoon bu boobaa dañuy daal di gis kon ñaari mbir wala boog ñetti mbir dañuy gis ne kon bu fekkente ne dangay ngay da ngay aj maanaam ci miiqaat bi jumaa jàkka jooj yow soo ko jullee ñaari rakka pare da ngaa war a da nga yëkkati maanaam boo bëggee roy sunna dëgg da nga yëkkati sax da ngay def talbiya ci jamono jooju léegi soo demaatee génn nag buy war yéeg ci sa kaw bus bi nga xam ne moo lay yóbbu Makka ah euh, bu boobaa nga daal boo demee ba yéeg ba toog ba bus buy waaj a départ maanaam ñu oto bi muy war a départ maanaam bu boobaa nga daal di yëkkatiwaat daal di calculer waat bu ñu demee ba génn xur bi maanaam nga xamante ne nag léegi génn nañ carrément dëkk bi ñu ngi dugg ci beneen xur nga daal di calculer waat maanaam. kon loolu comme li nga xamante ne noonu la ko yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama euh, defe kon imam al Bukhari kon di indi yooyu yëpp leeral maanaam yooyu noonu wallahu a'lam mu ne qaala haddathana Abu Aasim waxoon nañ ko an-Nabil rahimahullahu ta'ala muy ad-Dahhaak ibnu Makhlad ibnu ad-Dahhaak ibnu Muslim ibnu ad-Dahhaak ash-Shaybani rahimahullahu ta'ala Abu Aasim an-Nabil di waa Basra rahimahullahu ta'ala nekk sëriñ imam Maalik bi gën a mag comme niñ ko gisee woon euh, moom gisoon nañ ko euh, rahimahullahu ta'ala mu ne qaala akhbarana ibnu Jurayj muy Abdul Malik ibnu Abdul Aziz ibnu Jurayj mu ne qaala akhbarana Saalih ibnu Kaysaan muy gisoon nañ ko rahimahullahu ta'ala di waa Madina euh, maanaam ibnu Jurayj di waa Makka Makka la Sa'd ibn Kaysar waa Madina la Abu Asim an-Nabil waa Basra la ah, am Naafi' maanaam ñoo ñi ci des waa Madina lañ mooy Naafi' a Abdullah an ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma maanaam ko ñu gis ne hadith bi tamit maanaam waa Basra jële ko ci waa Makka jële ko ci waa Madina ala dégg nga radiyallahu ta'ala anhuma no qaala nee na ahalla maanaam yëkkati na kàddoom maanaam ci ak cawarte mooy talbiya annabi yenente bi sallallahu wa sallam xëy na jamono ji nga xamante ne istawat yemoo na bi bi ci moom raaxilaatu ak warawaayam maanaam mooy gëléemam nga xam ne ci la tegoon eh, ay bagaasam qaa'ima eh, muy aji taxaw maanaam gëléem googu bi mu ye yemooyee ba mu eh, taxaw kooku ci la daa moom la daa di voilà maanaam euh, moom moom maanaam bi mu taxawee xadiis bi dañuy gis ne euh, jotoon jotoon jotoon nañ ko gis ci xadiisu fi ñu ko njëkk gisee sax euh, xaqiqatan ci kitaabul ghusl la woon Euh, wala kitaabul wudu mooy baabu ghaslu rijlayni fi na'layni foofu lañ ko njëkk a gisee maanaam mu nekk xadis bu gudd comme ni nga xam ne noonu lañ ko gisee woon ne imaam al-Bukhari rahimahullahu taala maanaam moom xadis yi même bu fekkente ne daf koy indi euh, mu kii maanaam muy koy tënk dana ko indi fenn mu gudd maanaam indi woon na ko foofu indi na ko xadis numéro 1546 boobu romboon nañ ko. Ah, bi nga xamante ne ci lañ doon euh, gis euh, baabu man baata bi zil xulayfa hatta asbaha maanaam foofu gisoon nañ ci xadis boobu neko noon im na ko xadis numéro mille sept cent quatorze ak cinq mille huit cent cinquante euh, maanaam imam Muslim in na ko xadis numéro mille cent quatre-vingt-sept ñaari yoon imam Abu Dawud in na ko xadis numéro mille sept cent soixante-dix-sept imam An-Nasa'i in na ko xadis numéro deux mille sept cent cinquante-huit ba deux mille cent soixante imam Malik na ko xadis neuf cent trente-cinq Ahmad na ko xadis numéro quatre mille six cent soixante-douze quatre mille neuf cent trente-cinq cinq mille trois cent trente-huit cinq mille huit cent quatre-vingt-quatorze cinq mille neuf cent cinquante maanaam kon ñu gis ne xadis mm, bi waa saabu kutubu sitta ñeent ñoo ko indi mooy imam Bukhari imam Muslim imam Abu Dawud imam An-Nasa'i amma imam Tirmidhi ak imam Ibn Maaja ñoom indi wuñu ko rahimallahu jami' mu ne baabul ihlaal mustaqbil al qibla baabu buntu bi mu ngi leeral na al ihlaal bu ñu yëkkati kàddu di wax maanaam di talbiya mustaqbil maanaam lañ jublu al qibla te qibla maanaam dañuy jublu mustaqbil lañu jublu jublu al qibla te qibla maanaam comme que yàlla la ñuy ci yàlla lañ jëm maanaam di wax ak moom di dem ci néegam bi maanaam kon bu boobaa maanaam tamit nga daal di jublu ci moom wax ak moom ne ko yàlla maa ngi nii ñu di ñëw di la wuyu si maanaam kon loolu tamit day leeral ne sunna la ci bu ñuy talbiya maanaam di di wax labbayka allahumma labbayka maanaam di jublu ci kaaba gi maanaam jublu xibla bi eh, di dem di ko wax loolu moom mooy li nga xamante ne mooy li ràññeeku loolu moom lay leeral fii mu nekk sunna boo xam ne borom xam-xam yi rahmatullah alayhim dëppoo nañ ci ne sunna la maanaam mu ne qaala bil isnaadil wa qaala bil eh, wa qaala eh, abu ma'mar maanaam fii hadith bi Euh, Abu Nu'aym maanaam maanaam ngi gis nga xam ne dam def Abu Ma'mar sëriñam la sëriñ imam Bukhari ah, imam euh, Muslim ak euh, Abu Dawud maanaam ñoom seen sëriñ la rahmatullah di waa Basra waaye ah, terewul fii imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala bi muy indi hadith bi daf koo daf koo def mu'allaq waaye imam Abu Nu'aym al-Asbahani rahimahullah ci mustaxrajam Euh, moom euh, solo na ko ci yoonu euh, abu ci yoonu abbas ad-dawri rahimahullahu ta'ala mu solo ko ci abu ma'mar mu ne kon abu ma'mar kon moom mooy abdullah ibn amr ibn abul hajjaj al-basri rahimahullahu ta'ala muy abu ma'mar at-tamimi moom noonu la gën a siiwee mooy abu ma'mar rahimahullahu ta'ala bokk ci fukkeelu génération bi génn àdduna deux bi sallallahu alayhi wa alihi uh, wa sallam kon ñett ñoom ñoom ñoo solo ci moom amma imam at-Tirmidhi solowul ci moom uh, rahimahullah comme ni nga xam noonu lañ ko gisee ma qaala haddathana uh, Abdul Abdul te moom mooy ibnu Sa'id ibn Zakwan at-Tamimi rahimahullahu taala muy Abu Ubayda al-Anbari rahimahullah di waa Basra moom tamit rahimahullah bokk ci juróom-ñetteelu génération bi génn àdduna 102e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génn àdduna 180e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ca Basra an mu ne qaala haddathana Ayyub muy ibn Abi Tamima as-Sakhtiyani an Nafi' muy mawla Ibn Umar an Nafi' ibn Hurmuz an qaala mu ne qaala kaana ibnu Umar kaana nekkoon na ibnu Umar sayyidina Abdullah ibnu Umar ibnu al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma iza salla bu daan julli bil ghadaati ci suba ga bi Zul Hulayfa ca Zul Hulayfa maanaam dafa bokk ci turu su salaatu subhi salaatul fajr ak salaatul ghadaati comme ni xam ne noonu lañ ko gisoon bañ ca tolle maanaam bu daan julli kon maanaam mooy gannaaw bu mu fa fanaanee comme ni yenente bi sallallahu alayhi wasallam defoon maanaam bu daan julli ci Zul Hulayfa amara da daan digal maanaam mooy da daan laajte bi raahilati yi war waayam nga fa ruhilat ko koy wax indil maanaam tegal ko ko maanaam teg euh, ci euh, gëlle moom gi euh, ñu tegal ko ci bagaasam su topp nag rakiba mu daal di yéeg ci kaw fa saa yoo xam ne nag yemmoo na bi ci moom istaqbala mu daal di jublu alqiblata qibla bi qa'iman di aji taxaw maanaam mooy taxawal gëllëm gi maanaam tegtalewul ne day teg gëllëm gi ba pare moom ci boppam mu taxaw déedéet li muy tekki rek mooy gëllëm gi ci boppam moom lay euh, taxawal summa topp nag yu labbi muy tàmbalee di labbika labbayka allahumma labbayka maanaam mooy kon loolu mooy yu labbi mooy verbe ah mooy mudaari'u talbiya bi nga xam ne moom moo abokk talbiya maanaam kon muy woote xatta mbéte yablugha mu daal di jotee nag alxarama xaram bi maanaam kon talbiya gi dafa nekk loo xamante ne nit ki su koy def daf koy def ba keroog mu yegg ci xaram bi loolu nag borom xam-xam yi rahmatullah alayhim ci ñi nga xamante ne euh, ñoom ñooy masal xanafi yi rahmatullah alayhim ñoom dañoo jàpp ne euh, bu ñuy talbiya dañuy talbiya ba keroog ñuy yegg ci euh, ci kaaba gi maanaam ñi nga xamante ne mooy Shafi'i rahmatullah alayhim ñoom dañoo jàpp ne faaw nga yegg ci ba laal li nga xamante ne moom mooy. Euh, xeer bi xajarul aswad bi maanaam laal boobu nga koy laal maanaam da ngay talbiya ba jamono jooju alors que fuqaha maliki rahmatullah alayhim ñoom boo yeggee ci xaram bi rek baax na waaye nag dañoo indi teqantal ci ki nga xamante ne moom moo nekk Makka ak ki dëkkul Makka ki dëkk Makka maanaam moom bu yeggee ba ci euh, maanaam faaw mu yegg ba ci néeg bi maanaam ba ci jumaa ji ki dëkkul ki dëkk Makka ki ku dëkkul nag maanaam boobu bu yegsee ba ci xaram bi baax na maanaam euh, kon ñoom loolu moom la ñu indi ci teqantal wallahu a'lam maanaam kon loolu mooy li nga xamante ne rek moom moo gën maanaam euh, Shafi'i ak Hanbali nag rahmatullahi alayhim maanaam ñoom ñoo bokk gis-gis euh, kon boo mu ne bu jullee nag wa za'a maanaam ba mu fa yegsee summa topp nag yumsiku mu téye boppam hatta mbete iza jaa ba mu dikkee zaatuwan maanaam maanaam zuituwa maanaam benn dëkk la maanaam benn maanaam fu wetu Makka la ne maanaam benn xuur la wu nekk juste ci wetu Makka laataa ngay dugg ci dëkk bi baata tax mu daa fanaan tamit bi ci moom xattaa yu nga xam date mu xëy maanaam ba mu xëyee nag fa iza salla ba mu jullee nag bu jullee alxadaata euh, suba gi irtasala mu daa di sangu maanaam ci lay daal di sangoo nag ngir mën a nag léegi nag dugg ci fi nga xamante ne nag moom mooy xaram bi maanaam dugg fi nga xamante ne nag moom mooy war a dem aji ji maanaam kon da ngay gis ne euh, buy tukki bu yegsee Makka du bu jógee Dul Xulayfa fanaan fa bu yegsee Makka du du du ñëw yegsee dugg tamit dafay fanaan maanaam ngir waajalaat boppam bu baax noppalu waat maanaam ba nga xamante ne léegi noppalu loolu nag da gis ne yii yëpp nag nekkul lu waat. maanaam nekkul farata waaye comme que ñoom tamit noonu lañ daan seen tukki yi da daan gudd ay fan la daan doon maanaam loolu tamit moom mooy moo tax yooyu yëpp dañ koy daal di soxla ngir gën a mën a waajal seen bopp ànd ak teg cawarte mën nag léegi dem ci néegu yàlla bi maanaam kon loolu tamit kon bokk na tamit ci li ñuy xam moom mooy ne talbiya bi doo ko arrêté li ñu mën nag ci doo ko arrêté maanaam te jubluwuñ ci ne doo wax dara doo def dara da ngay talbiya continuer di talbiya tegtalewul loolu li muy tegtale rek mooy ne da ngay koy def maanaam da koy baabu daal di ko baabuwaat di ko defaat maanaam euh, voilà lu maanaam lu lu mu gën a bari rek lu mu gën a fréquent moo gën voilà loolu lañ ci jublu euh, waaye soo ko defee benn yoon kese doy na maanaam benn talbiya boobu rek boo ko defee ci boo dem booy xësee ba ba ba bay euh, ba armal maanaam sooy armal nga talbiya benn yoon boobu rek doy na waaye nag loolu mooy li ràññeeku comme ni nga xamante ne noonu la ñuy defee kàbbaru armal benn allahu akbar bi day maanaam day daal di ràññeeku waaye nag mu def naa euh, waaye yeneen allahu akbar yi ay sunna lañ comme ni nga xam ne noonu lañ ko euh, xamee wallahu aalam mu ne wa zaama mu daal di wax ne maanaam mu ne moom day sayyidina Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu mu ne anna rasulallahi naka ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam faala dafa def zalika lool am na leneen lu mat a bàyyi xel mooy sangaay googu noonu nga xam ne moom ngay fangu di ngir mën a dem armala ji ngir mën a dem loolu dafa nekk loo xamante ne euh, maanaam borom moo dañ koo sopp xattaa jigéen ji nga xamante ne dafay gis mbërëkam maanaam xattaa kii gis mbërëk sax maanaam mu sangu doog a ci biir xaram bi maanaam noonu dafay daal di nekk loo xam ne moo gën moo tax sax imaamu Maalik rahimahullahu taala maanaam cangaay googu sax la gën a feddali que cangaayal ajjuma ji maanaam ci moom waaye nag du loo xamante ne lu war la maanaam comme ni ko xam ne noonu la ko zahiri yi di waxee rahmatullah alayhim waaye li nga xamante ne moom mooy ne dafa sunna la loolu tamit day dëgëral li tax maanaam li day dëgg am na par exemple xanafi yi rahmatullah alayhim rawatina imam bi rahimahullah moom dafa jàpp ne njàpp dana ci doy maanaam cangaay gi du nekk lu ràññeeku waaye njàpp gi dana doy te xatta ci jigéen joo xam ne dafa gis mbërëgam maanaam loolu yëpp day dëgëral li nga xamante ne moom moo am ci fiqu tariqa bi nga xamante ne masalan jigéen ji nga xam ne dafa dañoo bëgg mu wérd maanaam dafay bëgg a wérd ak yooyu maanaam mu jàppuwaat maanaam ngir mën a wérd doonte jàpp googu du jàpp goo xamante ne daf ci jàppee ne daf ciy sete hmm. waaye daf ci woyofal li nga xamante ne moom mooy ak voilà maanaam ak euh, sobewu gi maanaam comme li nga xamante ne noonu la jigéen ji gis nga rek di sangoo cangaayal farata gi wala mu jàpp ngir mën a dugg ci xaram bi maanaam loolu tamit euh, maanaam ci buntu boobu la dugg euh, wallahu aalam mu ne am na ci te moom mooy Abdul Waaris ki nga xamante ne moom moo maanaam Abdul Waaris moom Euh, kii am na keneen ku solo xadis bi comme moom muy Ismaa'il muy ibn Ibrahim gën a siiwee ci ibn Ulayya Abu Bishr euh, rahimahullahu taala bokk ci juróom-ñetteelu génération bi gane àdduna cent dixième année génn àdduna cent quatre-vingt-treize jàpp cent quatre-vingt-quatorzième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom ci lan la ko mutaaba mu ne fil ghasl ci cangaay gi maanaam cangaay boobu maanaam moom in moom it soloo na ko ba dëgëral na ko maanaam kon loolu tamit day wane ne loolu sunna la sunna bu dëgër la comme li nga xam ne noonu lañ ko gisee léegi noonu lañ ko leerale euh, wallahu a'lam hadis bi imam al-Bukhari euh, rahimahullahu taala euh, maanaam maanaam moom mooy jëmmi hadis bi ñu gisoon léegi ak hmm? mooy bu Ibn Umar bi radiyallahu anhu bi ñu gisoon léegi mooy cent cinquante mille cent cinquante mille cinq cent cinquante deux bi muy jëmmi xadis boobu moom la te dana ko indiwaat léegi ci mille cinq cent cinquante quatre bi mu ne kon qaala bil isnaad al muttasil fi al kitaab li haddathana Souleymane Ibn Daoud Abu Rabi' maam li ñu tuddee Souleymane euh, Ibn Daoud al Ataki fii mooy ñaareel yoon foofu imaam Bukhari di indi imaam Bukhari dina ko indiwaat juróom-ñaari yoon Muslim indi na xadisam juróom-ñeenti yoon. imam Abu Dawud indi na ci bi juróom-ñaar fukki yoon imam euh, An-Nasa'i indi na xadisam ñaar fukki yoon ak juróom-ñeent mooy vingt-neuf fois imam Abu Dawud soixante-dix fois euh, imam euh, Muslim neuf imam Bukhari sept fois maanaam kon moom seen sëriñ la ñoom ñi maanaam kon ñu waa ashaabu kutubu sitta sol nañu xadisam moom des imam Tirmidhi ak imam Ibn Maaja rahmatullah alayhi muy Abu Rabi' muy dakantal al-Azdi rahimahullah ta'ala az-Zahrani Euh, moom Basri la ginnaaw ko mu nekk Baghdadi euh, rahimahullahu taala moo tax foofu la mujjoon na nekk waaye nag dafa dellu woon euh, bi muy génn àdduna la maanaam ci deux cent trente-quatrième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa ca Basra la génnee àdduna bokk ci fukkeelu génération bi rahimahullahu taala mu ne qaala haddathana Fulayh muy ibnu Sulaymaan di waa Euh, madinatu munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wassalaam maanaam Fulayh bi gisoon nañ ko moom ak imaam Maalik ay moroom lañu woon ñoo bokkoon génération nekkandoo woon madinatu munawwara moom mu doon jàngale comme naka imaam Maalik doon jàngale rahimahullahu taala euh, génn àdduna 168 année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam an Naafi' muy mawla ibn Umar annahu qaala kaana nekkoon ibn Umar sayyidina Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma idha araada bu daan nam al-khuruuj di génn ilaa makkata jëm ca makka iddahana daf daan diwoo bi duhnin ci diw maanaam ah, voilà wa ah, dégg nga comme euh, comme la wax wa shajaratan takhruju fi tuuri Saynaa tambutu bi duhni wa sidghin lil aakiliin maanaam nga xam te ne garab googu mu doon wax ah ci tuuru Seyna maanaam mooy euh, euh, olive hmm, tambutu bi dux ni maanaam day day day day day day saxal mais bu saxalee li muy indaale maanaam muy diw bi wa sabxin akini na ba pare euh, maanaam lu ñu mën a cuubee la neex day neex maanaam pour ñuy lekk non seulement dañ ciy mën a lekk mu neex waa dañ koy mën a cuubee maanaam mooy dañ koy mën a def ci anam goo xamante ne euh, ay épices pour épicer ñamu ñi nga xam ne ñoom ñooy lekk ba pare mu jël tamit couleuru maanaam ngir mën koo waa vertal maanaam vertal ñam bi maanaam nga xamante ne boo ci defee euh, nga gis ne diw huile d'olive soo ko toggee masalan ak ceeb ak yooyu day gis day xaw jee nga jëm ci vert bu bokkat euh, voilà ak yeneen donc maanaam mu nekk garab goo xamante ne moom la am tuddee sajaratu mubaaraka garab gu barkeel gi voilà comme li nga xam noonu la nekk sootu noonu bi shajaratin mubarakatin zaytuna la sharqiyatin wala gharbiyya moom la wax voilà moom kon euh, da daan diwu kon maanaam bi dux niñ ci diwu laysa déet la di ko ñeel ra'ihatun xet boo xam ne tayyibatun gu xeeñ la gu neex la maanaam kon euh, liñ la may nga diwoo boo yoree diw euh, te fekk da war a maanaam jamono ji ngay armal wala boo boog jamono ji nga génn ci armal gi maanaam bi nga nekk ci biir armal bi bopp maanaam bi nga nekkee ci biir mën ngaa diwu gaa waaye li nga war a diwoo warut lan am xet maanaam kon moo tax boo doon diw yi nga xamante ne ñoom mile nag bokk maanaam euh, topp yi crème ah, ñooñu yëpp nga xam ne dañuy am parfum ñooñu duñ bokk ci yi nga xamante ne moom nga mën a diwoo euh, dégg Euh, summa topp nag yati mu daal di ñëwee waaye nag lii tamit day moo tax fuqaha maliki rahmatullah alayhim ñoom dañoo jàpp ne comme ni ñu ko gisee woon mais mën ngaa maanaam diwu yaram ñoom dañ koy tere bépp looy diw ci sa yaram rek ak lu mu mën a doon dañ koy tere fee bu fekkente ne diw bi soo ko diwoo après nga armala ak moom maanaam ñoom dañ koy tere waaye gisoon nañ ne dagan na ci comme niñ ko jumhurul ulama do rahmatullah alayhim euh, kon moom moo xamante mu ne summa top yati mu daal di dem nag masjidal xulayfa maanaam kon loolu moom mooy suy génn su daan nam ma génn jóge Madina dem Makka maanaam bu yegsee ci masjidul xulayfa fa yusalli mu daal di julli summa topp nag ka bu mu war wa iza stawat bu yemoo bi ci moom rahilatuhu ak war waayam qa'imatan de aji taxaw ahrama ci lay armaale maanaam kon mu daal di maanaam li mu ci jublu fii ci armal moom mooy talbiya loolu la ci jublu su ma topp na xaala mu daan ne hakaza nii ma def nii ra'aytu ci laa gisee woon annabiyya yenente bi sallallahu alayhi wa sallam yafal mu di ko def yenente bi sallallahu alayhi nii laa gis mu def ko moo tax ma ne nii laa def maanaam kon loolu tamit day wane ni nga xamante ne noonu la lool it amee solo maanaam def nii yenente bi def rek sallallahu alayhi wa sallam bañ a yokk bañ a wàññi euh, loolu mooy li nga xamante ne moom mooy yoonu nit ñu sellu ñu baax ñu kaweñe